kuréelu jullit yi ak kuréelu yéeféer yi daldi daje euh, <coughs> jotoon nañu gis tur bi fan lu jóge muy Badr loolu gisoon nañu ko euh, gisoon nañ tamit euh, ni nga xam ne moo waral xeex bi gisoon nañ ci benn sabab muy rey gu ñu reyoon Amr ibn al ci sariya bu Abdullah ibn Jahsh ibn Riyaabin radiyallahu ta'ala anhum wa ardaahum sabab boobu nag muy cause boobu dinañ ci gën a ñëw buñ ñëwee ci côté kuffaaru Qurayshini bii weesu fàtte woon naa dama ne woon dinañ wax ni ñuy def mooy ne dañuy topp riwaaya imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi euh, ñu commencé xool côté yonent bi alayhi salaatu wassalaam préparatifs yi jëm Badar te comme niñ ko gise woon ci jataay bii weesu imaam ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi dane kene yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ginnaaw bi mu jógee ci ghazwatu safwan muy ghazwatu al eh, eh, safwan di badrinil ula tuuti la fa toog rek eh, beneen xew-xew am waxoon nañ la këne ñaari weer moo dox ci diggante bi ndax badrinil ula ci jumaadal ula la woon daldi dellu yónni sariya bu Sa'd ibn Abi Waqqaas naka noonu ginnaaw gi mu yónni sariya bu seydina Abdullah ibn Jahsh ibn Riyab radiyallahu taala anil jamii ginnaaw gi ñu farataal fi toxal qibla bi farataal fi Ramadan ci weeru Sha'ban ci weeru ramadaan boobu nag ci la ghazwatu badrin daldi am imaam ibn isxaaq raxmatullah waxoon nañu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu fa newee madinatul munawwara bi mu dëppee toog fa ñaari weer comme ni muusa ibn uqba raxmatullah waxoon mu ne sami'a bi abi sufyaan ibn harbin ci la déggee abu sufyaan ibn harb muqbilan min ash mu daldi jóge Shaam di dégmal di ñibbi Quraysh ca seen yoon moo doon madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam te ci caravane boobu mu ne fiiha amwaalun li Quraysh mu ne fii ciirin li Qurayshin cadiima fiiha amwaalun li Quraysh wa tijaaratun min tijaaraatihim muy caravane bu màgg te rëy te mag ci alal ji mu yen woon waxoon nañ la li ci imaam Muusa ibn Uqba waxoon jële ko woon ci imaam az-Zuhri mu ne woon alf ba'ir la woon mille mille yoo xam ne bu ci nekk taxmilu amwaala qurayshin bi asriha illaa Xuwaytib ibn Abdil Uzza géléem gu ne ci mil géléem yooyu dafa yépp ba fees ci ay marchandise ak alal commerce waa Quraysh mbooleem seen ba mu des Huwaytib ibn Abdil Uzza foofu lañu yemoon ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam yëg na ko léegi nan la réagir waaye avant lool am na laaj bu jiitu laaj boobu mooy waa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nan la xame ne njëgg mi mu ngi ñëw nan la ko yëgee waay ndax seydna jibril aleyhi salaatu wassalaam moom la suñu boroom yónni mu wax ko ko déedéet waaye allahu akbar aleyhi salaatu wassalaam du sëriñ li ñu naan bokk léegi na sëriñ ba toog ci der lislaam xamul lool yonent bi aleyhi salaatu wassalaam jàngalewul loolu te gisoon nañu romb na ay jamono yu bari ci ay xew-xew yu bari yu romb yoo xam ne da doon yittewoo li nga xam ne mooy xew ci yeneen réew yi boobu mu nga woon Quraysh ñu doon doon persécuté léegi yaakaar nga ne dina ñëw fii ñépp ramathumul arabu min qawsin waahida comme li seydina ubay ibn ka'b waxoon radiyallahu anhu ne bi ñu ñëwee madinatul munawwara ala saakini afdalu salaatu wassalaam wa aawatuhumul ansaar ramathumul arabu min qawsin waahida arab yépp dañ leen def seen noon ñépp tiireendoo jëme ci ñoom ndax xam nañu ni lii l'islam bi bu fi màggee suñu système social économique tout cela bouleversé sera bouleversé moo taxoon nag ñu doon def loolu yaakaar nga ne kon alayhi salatu wassalam doon na toog di bàyyeeku déedéet gis nañ sariya bi ñu bi ñu ne ci cause yi xewal yi tax badar am ci la muy bu sariya Abdullah ibn Jahsh comme niñ ko fàttali woon bii weesu dane woon demal ba nax la boo àggee nax Naxla fatarassad biha Qurayshan na nga fa taxaw nga xoolal ñu Quraysh ngir am seeni information neewul ne man anal Mustafa sallallahu alayhi wa man man la yàlla anal Mustafa anal mujtaba ana afdalu xayri xalqillah yàlla dina ma ko wax man maay ki yàlla belli maay ki mu tànn tànneefu yàlla bi gën ci li mu bind kon nag yàlla dina ma ko ah, ah. al axdu bil asbaab waaw jàpp ci sabab yi nan la ko xame dafa yónnee nit dafa yónni nit ngir mu xoolal ko information wu caravane bi mu dàqi woon ci al Ushayra ci ghazwatu Ushayra mu rëcc fekk mu doon dem Sham mu rëcc ko caravane boobu dafa am ñu mu ku mu yónni woon ne ko suivral ma karawaan euh, boobu buy ñëw lool mooy bu koy suivre waa ji du taxaw buntu Medina ndax bu dee da koo gis bunt buntu Medina mooy bala moo dem di ko wax nit ñi rëcc mu rëcc dafa yónnee woon comme ni nga xamante ne loolu imaam Muslim ibn al-Hajjaj moo ko solo ñeenti sëriñ la jële lii Allahu akbar imaamu muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah aley mu ne xaddatanaa nettali nañu abu bakr ibnu nadr ibn abi nadr mu ne ki ma nettali xadiis mooy abu bakr sama ki ñu beneen sëriñ buñ naan haaruun di doomi abdillah wa Muhammad ibn Rafi ñetteelu sëriñ bi Muhammad ibn Rafi wa Abd ibn Humayd ak Abd ibn Humayd mu ne wa alfaazuhum mutaqaariba seen expression moo yi ñu utiliser bi bi ñuy nettali xadiis bi ñoo jege ñoo presque benn la qaalu kulluhum ñoom ñëpp qaalu nee nañu ah ñoom ñépp ñu jële ko mooy ñeenti sëriñ yépp ne xaddatanaa nettali nañu haashim ibn alqaasim nettali nañu haashim di doomi alqaasim qaala mu ne xaddatanaa nettali nañu suleymaan mu ne wa huwa ibn al pour préciser ngir nga bañ koo jaawale ñeneen an saabitin mu jële ci saabit ibn aslam al-bunaani radiyallahu ta'ala rahmatullah ala al-jami' an anas ibn malik mu jële ci seydina anas ibn malik annahu qaala mu ne seydina anas qaala mu ne mu ne ba'atha rasulullah sallallahu alayhi wa sallama busaysata aynan yanzuru ma sana'at 'ayru abi sufyana fajaa wa ma fil bayti ahadun ghayri wa ghayru rasulillah sallallahu alayhi wa sallam qaala laa adri mastathna mastathna ba'd nisaa'i qaala fa haddathahu al hadith ah, kon imaam muslim ci càllale bi ñëw ba ci seydna anas radiyallahu ta'ala anhu mu ne moom Seydina Anas yonent bi aleyhi salaatu wassalaam pour nga xam nan la xame ne njëgg mi ni mu kari woon Ushayra ca jumaadal uula mais xoola ma naan jumaadal uula non avant avant Kurzuba avant ghazwatu Badrin la loolu amoon mooy al al uulaa bu njëkk bi Kurzu ñëwoon defoon fanam fa defoon daal di daw mais yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa yónnee dafa yónnee ku ñuy wax moom lañu imaam Anas di nettali ni ah ndax dane Seydina Anas dane yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa yónnee ah, Busaysa turam nag dañ cee wute moom mii radiyallahu taala anhu wa arda mu ngi tuddoon euh, basbasa bu dee imaam alxaafiz ibn xajar rahmatullah alayhi ci al isaaba fi tamyiz saxaaba radiyallahu taala anhum dane turam moo doon basbasatu ibn amr ibn sa'laba ibn xarashata ibn zayd ibn amr ibn sa'd ibn Zubyaan ibn Rashdaan wala Rashdaan ibn Ghatafaan ibn Qays loolu la imaam al rahmatullah alayhi ne moom noonu la tuddoon dane ndax euh, riwaayu imaam Muslim bi dafa bari ay euh, version yu ci ñëw imaam al-Hafiz rahmatullah alayhi dina ko tudd léegi ni mu ne moom mu ngi tuddoon Basbasatu bu dee waa ahlu asiyar seeni wax wuute na ak lii dinañ ci ñëw léegi insha allah moo doon basbasatu ibnu amr ibn Tha'laba di basbasa di doomi ku ñuy wax amr basbasatu ibnu amr ibn Tha'laba ibn Tha'laba ibn Kharasha ibn Zayd ibn Amr ibn Sa'd ibn Dhubyan ibn Rashdan ibn Ghatafan ibn Qays ibn Juhaynat al-Juhani bokkoon ci kojuk waa Juhayna moom nag xaliifu bani tarif la woon muy allié waa bani tarif nga xam ne ñooñu ci waa xasraj yi tarif ibn al xasraj ibn sa'ida ibn ka'b ibn al xasraj bokkoon ci waa xasraj euh, moom turam dafa am problème mooy tur bi dañ ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim ñu wuute xam nga imaam alxaafiz moom nee na ci al isaaba nii bas basa mu ne wa yuqaalu lahu basbasun dañ koy woowee tamit basbas basbasun euh, lii nag mooy li siiw ci waa euh, ahlu siyar waa ahlu siyar ñoom basbas lañ wax lu tudd euh, am na nag ñeneen ñoo xamante ne nii ñoom waxuñ ne basbas lu tudd dañ ne bu say Busaysa Busaysa la tudd au lieu de euh, li ñu wax sànq mais bu say Busaysa xam nga sànq gis nañ ci riwaaye imaam muslim bi rahmatullah alayhi riwaaye imaam muslim bi dane Busaysa mooy bi version bi nga xam ne moom lañ ci yor loolu lu jara préciser la ndax imaam ndax version yi bokkul ndax euh, kii ku mel ni imaam alxaafid rahmatullah alayhi moom dane wa waqaa dikruhu fi saxiixi muslim min xadiisi anas qaala ba'atha rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam basbasata aynan yanzuru maa sana'at iiru abi sufyaan moom kon version bi ci imaam alxaafid yor moom ci saxiix imaam muslim moom du comme suñu bos moom dane bas basa ndax dane rot na ci xad ci saxiix imaam muslim rahmatullah alayhi alhamdulilah ci xadiisu anas même xadiis bii ñu yor la mu ne foofu seydna anas dane ba'atha rasulullah yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa yónni bas basata aynan yanzuru ma sana'at ayru abi sufyan yonent bi alayhi salaatu wasalaam dafa yónni ku ñuy wax bas aynan pour mu xoolal ko muy sariya moom lan la woon détective la woon jaasuus la woon da ko yónni ngir mu doxal ko mbiru pour mu espionner ko li nga xam ne mooy caravane Quraysh bi nga xam ne Abu Sufyan ibn Harb wa kana ana idin shirki taa ci mushrikuuna yi la bokkoon jóge Quraysh daal di dem yóbbu caravane Euh, alalu waa Quraysh ngir utal leen marché bi fële ca Sham te li imaam Ibn Ishaq wax nee na trente personnes la ñoon wala quarante ñoo composé woon caravane boobu alal ju bari joo xam ne bés bu ci yonent bi alayhi salaatu salaam tegoon loxoom jour boobu ci la ñuy faagaagal Quraysh économiquement socialement politiquement dañ koy mettre à jour yonent bi alayhi salaatu salaam nag ni mu xamee ne Abu Sufyaan mi mu dàq ji woon euh, ci ghazwatul Ushayra mu mu rëcc boobu la doon jóge Màkkay dem mu rëcc ko nan la xamee ne mu ngi ñëw jege si na ay mois après loolu mooy dafay yónni woon bu say sa ci riwaaya bi ñu yor walla bas basa muy bas basa mii nga xam ne ibn amrin di doomi ku ñuy waa amr kon gis nañ loolu am nañu ne Busaysa ainsi de suite mooy waxam kon euh, turam dafa bari ay wax a euh, mu ne moom imaam Muslim ibn al-Hajjaj ci riwaaya Seydina Anas boobu bi nga xam ne ci la yónni bu say Busaysa mu ne da koo yónne aynan yanzuru ngir mu xool maa sanaat ayru abi sufyan ana njëgg mi ñu rëccoon te war a jóge Sham ñibbisi fees dell mil gëléem la yépp bu ci nekk duy ba fees fan la mujj ana fan la toll ngir mu saytul ko ko nee na bi mu doxee lool moom Seydina Anas fa jaa wa ma fil bayti ahadun ghayri wa ghayru rasulillah sallallahu wa sallam Seydina Anas ne radiyallahu anhu bi Basbasa wala bu Basbasa ibn Amr jógee ci mission boobu daal di ñëw dafa ñëw bi mu xamee ne gis ayir bi di ñëw muy caravane bi jóge Sham di ñëw jëm Makka mu daldi daw wax ko nu mu gën a gaawe wax ko yonent bi aleyhi salaatu wasalaam Seydina Anas nee bi mu agsee wama fil néeg bi ñu newoon ma kenn newu fa ahadun gayri lu dul man Anas wa gayru rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee di ko rendre compte que kat njëgg mag ma doon xoolloo mu ñu jege si nee fekku fa kenn ku dul man Seydina Anas ak yonent bi aleyhi salaatu wasalaam Euh, riwaa euh, ñi nga xam ne ñoo nekk ci càllale bi ñu ne euh, amaana muy waxu kenn ci ñoom dafa mbir yi leeratul ci moom exactement lan la Seydina Anas wax est-ce que dane moom ak yonent bi alayhi salaatu rek xaala moo tax kenn ci ñoom mën naa mu nekk Seydina Saabit ibn Aslam walla ñeneen xawma laa adri moom lii nag sëy naa euh, saabit lay ñëw këne moom moo wax ji laa xaw ma adri naa mastasna ba'd yi li nga xam ne moom la ne suuf est-ce que dafa wax tamit ne suuf moom ak lenn ci soxnaam yi walla kenn ci soxnaam yi moom alayhi salaatu wassalaam bi bas basa ñëwee fa xaddatahul xadiis mu ñëw wax ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko ngir nga euh, euh, caravane ba nga ma doon xolloo agsi na seydina anas radiyallahu taala anhu kon gis nañ ci xadiis bi këne kon yonent bi alayhi salaatu wasalaam noonu la xame ne ngi euh, kii caravane bi mu ngi jege si ndax bu dee imaam ibn dugg dugguloon ci détail yi moom dañu na rek euh, yonent bi aleyhi salaatu wassalaam da leen dégg bi mu déggee sami'a bi abi sufyaan ibn harb muqbilan min ash moom loolu rek la wax duggul woon ci leeral bi mais imaam muslim ibn al-hajjaj rahmatullah alayhi soloo na luy wane nan la ko dégge mooy daa am ku mu yónni woon muy bas basa ibn amr Euh, aljuhani radiyallahu taala anhu wa arda bi mu ko ñëwee wax ko lool nag seydna anas ba léegi ci riwaaya imaam muslim bi mu ne fa xaraja rasulullah sallallahu alayhi wa sallama fa takallama yonent bi di génn daal di wax ak nit ñi nag euh, seydina basbasa mi radiyallahu taala anhu moom fekke woon na xare bi muy ghazwatu badrin radiyallahu taala anhu wa arda bokk ci ñi nga xamante ne ni ñoo ko fekke comme ni ko imaam eh, ibn isxaaq ak boroom ahlu siyar ñoom ñépp nee nañu ci lu ñu dëppoo ne fekke na badrin badran di ghazwatu badrin moom nag li ñu am ci tarjamaam bariwul moom seydina basbasa ibn amr al-juhani loolu la woon radiyallahu taala anhu wa ardaah wa anna bihi wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa ma'waa imaam ibn isxaaq rahmatullah alayhi di ñu nettali nag léegi kon ginnaaw bi ñu xamee yonent bi alayhi salaatu wasalaam naka la yége këne ah, njëgg mi jege si na loolu ginnaaw bi ñu ko xamee imaam ibn isxaaq di ñu nag nettali nag ah, xew-xew li xew après ndax riwaaye imaam muslim bi ñu gis léegi dinañ ci ñëwaat inshaa allah waaye nettalib ghazwatu badrin imaam ibn isxaaq na ko noon imaam muusa ibnu uqba rahmatullah alayhim rawatina imaam ibn isxaaq dañ koo solo complètement euh, moo tax dañu koy déglu moom imaam ibn isxaaq mu nettali ñu lan moo xew après mu ne fa xaddatani muhammad ibn muslim zuhri wa Aasim ibn Umar ibn Qataada wa Abdullah ibn Abi Bakr wa Yaziid ibn Ruumaan an Urwata ibn an Urwata ibn Zubayr wa ghayrihim min ulamaa'inaa an Ibn Abbaas radiyallahu ta'aala anhum wa ardaahum imaam Ibn Isxaaq ne fa haddathanii nettali na ma gazwatu badrin bii ma nar nettali man imaam ibn isxaaq ki ma ko nettali mooy imaam muslim ah, muhammad ibn muslim az-zuhri rahmatullah aley nettali no imaam ibn shihab az-zuhri rahmatullah aley moo ma nettali man imaam ibn isxaaq ci moom rek laa ko jële déedéet wa aasim ibn umar ibn qataada ak sama beneen sëriñ di aasim di doomi umar Omar di doomi Qadaada radiyallahu taala anil jamii rek mu ne déedéet beneen beneen sama beneen sëriñ bu ma nettali mbir yi wa Abdullah ibn Abi Bakrin ak Abdullah di doomi Abi Bakr ibn Amr ibn Hazm ah, rahmatullah alayhi moom rek déedéet wa Yazid ibn Ruman say mu ngi ko jële ci imam ibn Shihab xoolal ma punkal yi muy lim wa Asim ibn Umar ibn Qatada wa Abdullah ibn Abi Bakr ak Yazid ibn Ruman ñeenti sëriñ la ko jële lu mu lay jàng lu mu lay jàngal lu lii la nga lay wan gis nañ Seydina Muslim léegi moom it riwaayam bi ci ñeenti sëriñ la ko jële te loolu du lu tumuranke ci boroom xam-xam ni mooy ne nit doo nekk fenn rek naan man daal diw rek a fi am xam-xam non moom rek lay jànge ah, ah xam-xam daal al mu dallatul muslim xam-xam mooy li nit ki jullit bi di seet fu mu ko fekk na ko jël amul ay préjugé non man moom man sama yoon newu ci man daal diwa fi ne nii bu fi diw nee na yow jamonoy saxaaba yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam xaddasa saxaabu as-saxaabu yonenti eh, saxaaba yi radiyallahu anhum jamono yonenti mi alayhi salaatu salaam dañ doon jàngale xadiis bi te yonenti mi alayhi salaatu salaam a ngi fi woon dañ leen doon laaj ñuy te tamit jamonoy saxaaba yi xaddatal atbaaru taabi'iin yi dañ doon jàngale ñoom it xadiis te pourtant seeni sëriñ a ngi mu ne loolu boo eh, tuutee des mu nekk ijmaa imaam as-Suyuti yi loolu la wax bi mooy ne loolu la fu ne rahmatullah alayhi fu ne ngay jëlee xam-xam amul ay ay xam-xam amul xet amul xeet amul kii am na alal ñàkk na ko loolu lépp waaye waaye kii kii nga xam ne boo ko xoolee rafetul yoon loolu xam-xam xamul loolu ñii de lay wan ne gis nga ni ñu sonne woon ci wutum xam-xam ñun nag bu ñu foog ne ci ay taman nii aka neexoon lañ koy amee man araadal ola sahiral layaali ku bëgg fu kawee nga nefa fokk fokk ngay ngay ngay ngay na ngay blanche ci téere yi xam-xam léeg-léeg mu jaral la lu bay ngay wéet du fu xumb rek nga ne fa ci ñeenti sëriñ la ko jële ñoo xam ne ku ci nekk sëriñu jamonoom nga xoolal rek imaam ibn Shihab rahmatullah alayhi mooy sëriñu ñoom imaam Maalik ñoom imaam Sufyaan yeeg yooyu yëpp waxoon nañ ko fi ak ñooñu yëpp moom la moo ni nii moo njëkk a bind xadiis amiran lahu Omar Seydina Omar ibn Abdul Aziz moo ko digaloon imaam Ibn Isxaaq gis nañ ne bari na lu muy jële ci moom fa xaddatanii ne waxul fa xaddatanaa mooy xaddatanaa mooy ñu bari lañu woon mais fa xaddatanii mooy man rekk la woon nettali na ma Muhammad ibn Muslim ibn Zuhri bi Muhammad ibn Muslim nekkoon ci waa koju waa Bani Zuhra côté eh, eh, yaayu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci côté boobu moom la bokki ak Asim ibn Umar ibn Qatada moom yi di sëtu saxaaba radiyallahu ta'ala anhu ak Abdullah ibn Abi Bakr ibn Amr ibn Hazm nga xam ne maamam euh, Abu Bakr ibn Amr Amr ibn Hazm moomu la yónnee woon téere këyit goo gële gu siiw goo gële mu leen yónnee woon moom aleyhi salaatu wassalaam ci fin wu dundam incha allah amaana bu ñuy ñëw ci bindam yi incha allah moom aleyhi salaatu wassalaam dinañu ko cité ak Yazid ibn Ruman ñoom ñi ñépp nag rahmatullah alayhim ñu jëlee an Urwa ibn an Urwa ibn Zubayr ñu jëlee ci Seydina Urwa ibn Zubayr du ko ñuy présenté ti wa ghayruhum ñu jëlee non seulement ñoom dañ koo jëlee ci Seydina Urwa mais ak ñeneen min ulamaa'inaa ci suñu boroom xam-xam yi Allahu akbar ñoom ñépp an ibn Abbaas ñu jëlee nag ci habrul umma nag wa tarjumaanul Qur'aan Abdullah ibn Abbaas ibn Abdil Muttalib ibn Haashim al-Qurashi muy aba Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ci moom la jële mu ne kullun ñoom ñépp nag qad haddathani ba'duha ba'd hadha al-hadith fajtama'a hadithuhum fima suqtuhu min hadith Badr mu ne ñoom ñépp ñoom ñoo ma nettali ku nekk ci ñoom ñu moo ma nettali man Muhammad ibn Ishaq ibn Yasaar rahmatullah ala jamii ku ci nekk nag faj tamaa mu dajaloo xadiisum seen nettali yépp ñoom laa dajale fii nii nar leen koo indi allahu akbar waay waay waay yàlla nañu yàlla fayal ñii waay ah, fu ñu doon jële xam-xam bu mel nii bu doon boroom xam-xam yi liggéeyuñ woon ay booy alhamdulilah ba yaafoo suñ yaafuu suñ woon comme sama genre te di nelaw ak noos rek xam-xam zéro xam nga ne ñii wallahi ñii lii mooy dund lii mooy dund génn àddina ay siècle siècle siècle ñu lay tudd comme si yaa ngi nit ñi lii mooy dund te yàlla rekk tax lii mooy wane ne ñoom dañoo sellaloon ndax ku sellalul say mbir du dem kanam li imaamu naa Malik ibn Anas nekkoon contemporain imaam ibn Ishaq mii ñu dëkkoon Madinatul war ay jamono imaam ibn Ishaq après dafa tox euh, rahmatullah alayhim imaam Malik loolu la waxoon ba mu bindee Muwatta bu siiw bi boobu moom rek lañ xam sax nit ñi bind ay Muwatta yu bari di ko ñu ñëw ne ko ah ma imaam muwatta yi yow da bind muwatta ñu baree di bind muwatta mu ne nañ dem ba ci kanam dinañ xam ana kan moo def ngir yàlla kan moo sellal jëfam ngir yàlla waaye tey ban muwatta nga dégg bu imaamuna Maalik ibn Anas imaamu daaril hijrati rahmatullah moom nga dégg muwatta am ndax kooku kaana alaman fil ixlaas kaana min arbaabil ixlaas dafa bokkoon ci ñi nga xam ne ñoom seen lépp sellal la woon moo tax lu waay di def na yàlla tax même bu dee ne yow fi nga koy waxe ab désert la wallahi bu yàlla taxee fu nekk fu yàlla bëgg mu dugg fa dina fa dugg waaye bu dee ne yow nit ñee tax ak populiste siiw ñu naan siiw sa waay gis nga yooyu même boo ko waxee woon biir Manhattan fële ca états ca biir xool ñépp caméra yépp daldi lay kii bu subaa beneen événement mooy xew suñu boroom bàyyi loolu def lu fait que kenn dootu la déglooti ñu fàtte li nga doon wax suul ko mu jeex kenn dootul xam sa noo waaye nag bu dee ne yàllaay tax ngay def même boo newee ci kaaf yi suñu borom dina la génne bu bëggee nga siiw bëgg tamit sam njàngale feeñ dina ko feeñal ñii nag dañ doon def ngir yàlla xoolal rek ghazwatu badrin bi ñépp nettali laahi imaam Shaafi'i rahmatullah waxati na dëgg man araada al fa huwa iyaalun ala ibn Isaaq rahmatullah alayhi képp koo xam ne dafa bëgg jàng xam-xam bii di xam-xamu xare yonent bi alayhi salaatu dund yonent bi alayhi salaatu siiraam kooku ameel nga njukkeel nag imaam ibn Isaaq ibn yasaar almuttalibi raxmatullaahi ala aljamii mu ne seen sama sëriñ yi ma nettali ku nekk ci ñoom moo ma nettali ñu jële ci seydna urwa ak ñeneen ñu bari ñu jële ko ci seydna abdullah ibn abbas radiallahu taala anhum wa ardaahum ku nekk ci ñoom seen xadiis yi dañoo duggante li ma fi nettali ji yépp fii ba badar gi jeex ñun nag comme niñ la ko waxe suñu méthodologie ñun ñépp xam nañ ko mooy ne du benn euh, marja muy benn marja euh, euh, delluwaay rek la ñuy kii marja rek la ñuy dellu déedéet du benn téere mais mooy ne imaam ibn Isaaq moom dafa nekk ki nga xam ne curseur la point bi fi nga koy teg équerre bi boo booy jam kii bi fi nga ko jam mooy loolu affaire yi day tourner autour de moom téere boo demee muy wax ci mbir yi danaan la dalay delloole ba léegi ci waxu imaam ibn Isaaq rahmatullah alayhi kon ginnaaw bi mu ñu waxee loolu ne fajtamaa xadiisuhum fi ma suqtuhu min xadiisi Badr mu ne seen nettali ñoom ñëpp daldi dajaloo ci li nga xam ne moom lay indi fii ci waxtaane li nga xam ne moo xewoon ci xare Badr xaalu mu ne ñoom ñépp nee nañ waaw akbar mu ne lamma sami'a rasulullah sallallahu alayhi wa bi abi sufyaan muqbilan min ash-shaam nadaba al-muslimiin mu ne yonent bi salaatu wassalaam bi mu déggee abu sufyaan ibn harb di jege si ni ñu ko gise léegi moom aleyhi salaatu wasalaam li mu def euh, jullit ñi la gisal la giseek ñoom daldi leen wax sàkku ci ñoom ngir ñu génn ne leen lan la leen wax mu ne leen haadihi iiru qurayshin mu ne leen nag bi nga xam ne ci la basbasa ibn amrin al juhani anhu wa ardaahu ñëwee wax ko lim koy wax ne ko caravane bee ngi jege si yonent bi aleyhi salatu wasalaam daal di def discours ci riwaaye imaam ibn isxaaq bi mu nekk mu ne leen haadihi iiru qurayshin fiiha amwaaluhum faxrujuu ilayha la'alla allah yunaffilukumuha mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gis nañ léegi ci riwaaya seydina anas ibn malik bi nekk ci saxiixu imaamu muslim ibn al-hajjaaj rahmatullah aleyhi mu ne bi mu ko waxee lool fa xaraja rasulullah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di génn fa takallama mu daal di wax loolu nag lañu imaam ibn isxaaq di nettali nii dina ñëw ci riwaaya imaam muslim ibn al-Hajjaj bi léegi inchaa allahu taala mu ne leen haadihi iiru Quraysh ne leen lii de jot naa xabaar que ni karawaanu Quraysh bi mu ngi ñëw mu ngi jeges karawaan boobu nag fiiha amwaaluhum nekk na ci karawaan bi seen alal ñoom Quraysh faxruju ilayha man li ma leen di digal man yonent bi aleyhi mooy ngeen génn ilayha ngir dabi ko ngir dogaale ko balaa agsi bu ñu génnee la'alla allaha yunaffilukumoha wala yunfilukumoha boo ci wax baax amaana buur yàlla daal di leen koy jox def ngeen teg ci loxo loolu la riwaaya boobu wax muy riwaaya bi ñu gis léegi muy bu seydina Eh, imaam ibn isxaaq kantaa riwaaye imaam muslim bi ñu gisoon léegi bu seydina anas bi mu ne fa takallama fa xaraja rasulullah sallallahu alayhi fa takallam mu ne yonent bi alayhi bi mu jotee xabaar bi ne caravane bee ngi jege mu génn comme que nee na bi koy wax man la fa fekkoon seydina anas ci néeg bi ku man ak moom wala lenn kenn ci soxnaam yi shakk min min ar yi dafa am sikki sàkk ci loolu ci ki soloo xadiis bi nee na fa qaala yonent bi aleyhi salaatu wasalaam wax ne leen inna lanaa taliba fa man kaana dahruhu xaadiran falyarkab ma'ana da leen ne ñun kat dafa am lu ñuy sàqu si lu ñuy sàkku koo xamante ne nii sa warwaay mu ngeeg yow mooy sa monture jege na la sa fas soriwu la wala sa gëléem soriwu la wala loo mën a deme soriwu la fal yarkam maanaa ne yor fasam wala mbaamam wala gëléemam ànd ak man alayhi salaatu wassalaam ba léegi ci riwaaye imaam muslim bi rahmatullah alayhi mu ne fa jaala rijaalun yasta'dinuunahu fi fi zuhraanihim fi uluwi al-madiina fa qaala laa illaa man kaana dahruhu xaadiran mu ne bi mu waxee lool nag am ay nit di ko sàkku yoo xam ne ci saxaaba yi radiyallahu anhum génnee ñam ñoom ña fa newoon assistance bi am ñoo xam ne ñoom seen waruwaay nekkul woon ak ñoom ñu koy ñaan nag naan ko euh, tee nga ñoo may may ñu rekk ñu daldi dem ci uluwul madina dafa sori woon quartier la bu sori fi jumaay yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne fi yonent bi alayhi salaatu wassalaam dëkk ñu ne ko may ñu ñu dem jëli suñuy warwaay suñuy gawar ñëwat waaye fa qaala laa yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne leen déedéet illa man kaana dhahruhu haadira ne leen déedéet képp koo xam ne daal sa waruwaay newul fii ci sa wet jegewu la déedéet ñun duñu xaar koo xam ne day dem di jëli waruwaayam ndax lan ndax affaire bi mooy bu ngeen fii xaarante waa ji da leen dire te Abu Sufyan ibn Harb allahu akbar xam ne ñooy gaay yi rëy bopp yi nga xam ne xalaat te ni pexe aku muus ci arab yi ñi ci ginoon màgg ci loolu la bokkoon yonent bi alayhi salaatu wa salaam ne déedéet ku teew lañu dem ku teewlewul kooku jéggal lañ la imaam loolu mooy riwaaya imaam muslim bi kantaa buñ ñëwaatee ci riwaaya imaam ibn isxaaq bi raxmatullah aley mu ne fa xafa ba'duhum wa thaqula ba'd wa zaalika annahum lam yadunnu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa yalqaa harban mu ne bi yonent bi aleyhi salaatu wasalaam waxee lool ne leen njëggoom Quraysh ngi seeni alala ci ne génn leen ñu dabi ko amaana buur yàlla daldi def ñu teg ci loxo ñu moom ko ñu jox ñu ko fantadaba naas nit ñi daldi wuyu ñenn ñi euh, fa xaffa ba'duhum ñenn ñi daldi woyof mooy ne ñoom euh, ñu mën a dem këni ñoom seeni euh, gawara nga fa woon wala ñi nga xam ne leer la ne mbir yi woyof na ci ñoom ngir ñu jël seeni fas léegi wala seeni gëléem wala seen tànk ak seen li seen li ñuy demee daal ñu gaaw jël seen matuwaay dem fa xaf fa ba'du ñooñ daldi moo daan daan ñenn ñu woyof mooy ñu pare ngir dem ñépp ñi xam nga ñiy laaj ndigal ne xaaral ma jëli sama géléem ak samay matuwaay kooku pare na waaye yonent bi alayhi salaatu wasallam ne temps la doon bañ mu raw ko mu ne wasaqula ba'd ñeneen ñi mënuñu ko ndax fañ dëkk dafa soy ak yooyu te yonent bi alayhi salaatu wasallam waxu leen ne par force ni ñépp ñëw ñu dem non mu ne waa lan moo tax mu ne wa zalika gis nga ñenn ñi demuloon ndax mbir mi lan moo doon objectif bi mooy yonent mi alayhi salaatu salaam wax na leen ko iiru Quraysh la'alla allaha yunafilukumuha uxruju ilayha génn leen ngeen dem mooy al-iir caravane bi moo tax ñenn ñi demuñu ndax dañoo diisoon ñoo dem te yonent mi alayhi salaatu salaam may leen ñu dem ba foofu moo tax na ko noonu la ko imaam al-Buxaari yi tamit rahmatullah alayhi daal di solo ci xadiisu ki nga xamante ne ni mooy euh, Ubay euh, euh, Ka'b ibn Malik ci ghazwatu Tabuk bi nga xamante ne ci la naan man amul benn xare bu yonent bi alayhi salaatu wasalaam masa xare lu dul ànd naag moom ba mu des Tabuk Badar nag dew ma woon waaye Badar bu man dama bañoon a dem ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñoom dañu génnoon ngir iru Quraysh ngir karavaanu Quraysh bi far yàlla daal di def Euh, looloo taxoon ñu génn ñu dem dajeeg waa Quraysh mooy génn ñu woon ngir xeex dañoo génnoon ngir euh, li nga xam ne mooy caravane bi imaam ibn Isaaq rahmatullah alayhi di continuer ba léegi kon noonu la yonent bi alayhi salaatu wasalaam daal di mobiliser jullit ñi waaye loolu mooy côté yonent bi alayhi salaatu wasalaam kanta boroom njëgg mi di abu sufiyaan ibn harb mu ne wa kaana abu sufiaana xiina danaa min alxijaazi yataxassasu alaxbaara wa yasalu man laqiya min alrukbaani taxawufan ala amwaali nnaas alal ju ni bi nga xam ne ci la jóge Shaam di ñëw bay jege xijaas xaw a jege Medinatul Munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam seen foofu yépp Hijaaz ba Makka foofu noonu bi mu agsee ci Medina nag mu jël ay précautions nan la ko jële dafa commencé yataxassasul axbaar di ay xabaar mooy di xool est-ce que yonent bi alayhi salaatu wasallam wala amul kenn ku leen nar a kar ndax agsi nañ ci ñoom zone zone dangereuse ndax fii suñu noon yi kat fi la ñu ñëw camper léegi fi lañu dëkk muy Yasrib te soree gu ma Yasrib léegi ma jege fa kon nag mu jël précaution yoo xam ne jëlu ko woon bi muy jóge Sham ci yoonu yépp léegi muy def investigation di di def ay recherche di laaj ñi muy dajeel ci voyageurs yi caravane ñi muy dajeel ak nit ñi muy dajeel di leen laaj lan la leen doon laaj ndax Muhammad gisu ngeen Muhammad walla ko mu yónni ci yoon wi di ma kar walla gisu ngeen sax nit est-ce que gisu ngeen fa nit ci yoon wi wala gisu ngeen ay nit dajewu ngeen ak kenn déggu ngeen dara noonu la doon def yataxassasul axbaar mu koy euh, def loolu ngir lan lan moo tax muy def loolu lépp taxawufan ala amwaalin naas ndax tiit ci alalu jàmbur yi mu yor laa ilaha illa alalu waa quraysh seenum sànni tàccu la na Sufyaan ibn Harb yor kon nag di xoole ba ñu ne kirtim alal ji cëy loolu fu ma koy waxee ji te moom it alal a ma ngi ci moo tax yasalu man laqiya min ar-rukbaan ku mu dajeel rek laaj la lan nga gise yoon wi ndax gisoo fat kenn ndax déggoo dara ndax sentiroo dara loolu la doon def moom Seydina Abu Sufyaan ibn Harb kon noonu la doon doxale yoon bi yépp bim agsee Xijaas noonu la ah kanta yonent bi aleyhi salaatu wassalaam gis nañ ne wax na saxaaba yi radiyallahu taala anhu wa arda ñu daldi génn ñi nga xam ne ñoo ci pare woon seen waruwaay jege leen ñu génn waaye ñoom bi ñuy génn naka la deme woon ñaata lañ woon loolu wax yu bari def ci am muy euh, ñaata lañ woon ñoom jullit ñi ndax riwaaye yi da ci bari imaam alxaafiz ibn xajar di ñu leeral yooyu di ñu indil wax yooyu ci fatxul baari bi muy shara saxiixu imaam eh, al buxaari raxmatullaahi aleyhima ci bunt bi imaam al buxaari raxmatullah def ci kitaabul maghazi muy sixième bunt bi baabu iddati asxaabi badrin lii de bunta ngi iddati muy limu waa badar ah ci bunt boobu fala imaam al buxaari rahmatullah fala imaam alxaafiz ibn xajar rahmatullah aleyhi daldi waxe lii nga xam ne moom lañuy bëgg a wax ci lim bi ñaata lañ woon ñoom jullit ñooñu bi ñuy génn moom imaam alxaafiz rahmatullah aleyhi mu ne ah, rot na ñëw na ci riwaaya imaam al bayhaqi raxmatullah aley mu ne ci riwaaya boo xamante ne nii mu ngi jaar ci Shu'ba raxmatullah aleyhim mu ne ñoom seen nombre muy muhaajiruuna ak lansaar yi demoon doon dem di kari caravane boobu ah ñu ne kaanu salaasa mi'ata wa bida salaasa mi'ata wa bid'ata ashar trois cent dix et poussière lañu woon mooy entre dix jëm neuf trois cent dix jëm dix-neuf ah, mu ne loolu mooy wax bu njëkk bi nga gis ni bid'ata ashar mooy leeru mooy xamuñu exactement réew mooy bu njëkk bi wax bu njëkk bi trois cent dix jëm trois cent dix moo tax mu ne lakin az-ziyaada ala al-ashri mubhama li yokku nag ci dix yi trois cent dix bi daal leer na mais bitaa boobu mu dugal mubhama loolu xamuñ exactement ci wax boobu riwaaye boobu kantaa imaam muslim ibn al-Hajjaj rahmatullah alayhi moom dafa soloo ne euh, ñoom dañu nekkoon trois cents nga yokku ci tis'at ashar muy muy trois cent dix-neuf loolu imaam muslim rahmatullah alayhi moom moo ko solo ne annahum kaanu thalaatha mi'a wa tis'ata ashar rajulan mu ne ñoom dañu ne woon trois ay góor ñoo génnoon ñoo nekkoon jullit ñi génnoon ngir kari njëggum Abu Sufyaan bu Quraysh loolu mooy deuxième wax mooy ginnaaw bid'a bi ndax bid'a bi leerul bid'at ashar imaam alxaafis ne waaye seyna abu awaana abu awaana bo rahmatullah alayhi ak imaam ibn Hibbaan soloo nañ ko ci sanadu imaam muslim bi ci expression bid'at càllale bi la ko abu awaana ak imaam ibn Hibbaan soloo bu imaam comme càllale imaam muslim boobu waxul tisaata thalathu thalathu mi'a hein ah, wa tisaata ashar dane thalathu mi'a wa bid'a ta ashar mooy comme bu njëkk bi loolu mooy deuxième wax bi kon mooy trois cent dix-neuf beneen bi trois cent dix jëm dix wóorul amul leerul imaam alxaafis ba léegi mu ne ba léegi ci lim bi ñaata lañu woon muy troisième wax mu ne walil Bazzaar min xadiisi abi Muusa salaasa mi'a salaasa mi'a wa sab'atu ashar mu ne nag boo demee ci Seydina Abu Bakr al Bazzaar rahmatullah alayhi moom mu jële ci xadiisu Abu Muusa al Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu mu ne ñoom ñu ngi nekkoon trois cent dix-sept sab'atu ashar trois cent kon am nañ trois cent dix dix jëm kaw ba dix-neuf xamuñu am bu ne 319 muy riwaay imaam muslim bu leer ak riwaay bii di ñetteelu wax bi mu ne 317 loolu di troisième wax ci lim bi ñaata lañu woon moom imaam alxaafiz ba léegi mu ne rahmatullah aleyhi wali ahmada walbazar waltabarani min xadit ibni abbas radiallahu taala an iljami kaana ahlu badrin salaasa mi'ata wa salaasata ashara mu ne ñeenteelu wax bi imaam Ahmad moo ko solo ak imaam al-Bazzaar ak imaam at-Tabaraani ci xadiis boo xam ne cette fois-ci imaam Abdullah ibn Abbaas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne waa Badar de limu waa Badar trois cent treize lañu woon trois cent treize mooy quatrième wax mu ne wa kadhalika axrajahu ibn abi shayba wal bayhaqi min riwayati ubayda ibn ibn amr ibn umar ubayda ibn umar mu ne e, bii nii wax jii ne 313 naka noonu la ko imaam ibn abi shayba abu bakr ibn abi shayba soloo na ko noon imaam al yi jële ko ci riwaaya ubaydat ibn umar mu ne nag am na ci ñoom ñi ko solo wa minhum man wa wasalahu bi dhikri ali am na ñoo xam ne jokkale nañ ko tudd ne na euh, xadiis boobu ndax dane ñu jële ko ci ubaydat ibn umar ñu daal di koy jokkale daal di koy tudd Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu ne nag 313 bii ñu wax fi wa hada huwa almashhuru inda ibn Isxaaq wa jamaatun inda mu ne nag wax jii ne 313 woon mooy li nga xam ne mooy li siiw ci imaam ibn Isxaaq ak mbooloo ci waa ahlu siyar yi wal maghazi ci imaamu ahlu siyar yi nga xam ne ñooy toppatoo domaine bi lool kon mooy ñeenteelu wax 313 mu ne wa yuqaalu an ibni isxaaq te mooy cinquième wax bi mu ne jële nañ nag wax nañ ab wax boo xam ne ñu ngi ko jële ci seydinaa imaam ibni isxaaq rahmatullah alayhima mu mu ne wa arbaatu ashara au lieu treize bi mu ne nag trois cent quatorze imaam alxaafis nag ne warawaa Sa'id ibn Sa'id ibn Mansour mu ne Sa'id ibn Mansour daal dinay solo min mursali abil yaman hawzani mu ne Sa'id ibn Mansour solo na jële ci mursal mooy xadis boo xam ne saxaaba bi dafa soti abul yaman di mu ne wa wasalahu tabaraani wal bayhaqi mu ne nag xadis xam nañ la le mursalu mursalu abul mu ne nag waaye imaam al tabaraani ak imaam jokkale nañ ko ci beneen wàll an abi ayyubin ñu jële ci yoneen ci seydina abu ayyub al ansaari radiyallahu mu ne xaraja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ila badrin fa qaala li asxaabihi ta'aaddu fa wajadahum salaasa mi'a wa arba'a ashara rajulan summa qaala lahum ta'aaddu fa ta'aaddu marratayn fa aqbala rajulun ala bakrin lahu da'if wa hum yata'aaddawna wa hum yata'aadduuna fa tammatil idda thalaatha thalaath mi'a wa xamsata ashar moom imaam abi ayub al ansaari ci riwaaya biñ la wax léegi bu imaam al bayhaqi ak imaam at tabaraani mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom abu ayub radiyallahu anhu dafa génn ilaa badrin jëm badar nee na mu ne yonent mu ne saxaaba yi radiyallahu anhum compter wan compter leen ngeen xool ñaata ngeen nee na bi ñu compter seen bopp ñu trouver ne ñoom trois cent quatorze lañ wa arbaata ashar ak quatorze wa arbaatu ashar quatorze trois cent quatorze rajulan ay góor mu waxaat leen ne leen leen ñu def ko marratay ni ñaari yoon nee na benn waay daldi jóge fële daal di ñëw yéeg ci benn euh, ngélé euh, ak ngéléem su ndaw mooy bakr boo xam ne bu euh, faible la amaana kon kii dañ koo raw mooy comme que géléemam dafa faible xam naa moom dafa yéex ci yoon wi wala gisuñu ko moom mu jóge na le daal di agsi mu ne fekk ñoom ñuy compter bi nga xamante ne noonu nag moom mu agsi ñu daal di mat nombre bi daal di mat trois cent quinze ñu gis kon sixième wax bi mooy waa ji même bi la ci riwaaya bi mooy dañoo njëkk a compter ñuy trois cent lan euh, quatorze waa ji ak muy trois cent seize imaam alxaafiz lool beneen waxango mu ne warawal bayhaqi aydan bi isnaadin xasan ba léegi ci limu waa badar ñaata lañu woon gis nga siira moom mooy loo xam ne lépp xilaaf la presque moom moom moom yi ñu dëppoo bariwul yi ñu dëppoo ni nii surtout ay dat yi lii lii nii ak nombre loolu moom foog naa ku suivre boobaak léegi euh, euh, euh, xam nga ci diñ ci xam dara mu ne kon ba léegi imaam alxaafis ci alfath di continuer mu ne warawal bayhaqi imaam al bayhaqi tamit solo na aydan ci sanad boo xam ne bu xasan la mu ne mu jële ci abdullah ibn amr ibn al-aas radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma mu ne mu ne xaraja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yawma badrin wa ma'ahu thalaathumi'a wa xamsatu ashar ashar mu ne moom seydina amr ibn abdullah ibn amr ibn al-aas radiyallahu anhuma mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam dafa génn bésu Badar te ñi àndoon ak moom trois cent quinze lañ mooy moo bokk ak wax ji jóge léegi mu koy renforce imaam nag alxaafir ne di fexe dajale riwaaye yi ñu gis nii mu ne wa hadhihi riwaaya paa wax yépp noonu mu ne wa hadhihi riwaaya la tunafi allati qablaha mu ne riwaaya bii ne trois cent quatorze trois cent quinze bokk wutewul ak bi ne mu lu tax lihtimaali an al ula lam yu'add wala lam yu'add an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wala ar-rajul alladhi ata axira mu ne e, riwaaya bii ne 315 nag wutewul bi ne 313 te ñu ne moo siiw ci waa ahlu siyar wal maghazi ñoom imaam ibn Ishaq ak ñooñ lu tax te bul fàtte ne tamit riwaaye la loolu noonu buñ jëlee ci imaam abdullah ibni abbas te imaam at-Tabaraani daal di koy solo ak imaam ahmad ak imaam al-Bazzaar rahmatullah jamii mu ne wutewul ak boobu bi ñu ne 315 lu tax mu ne ndax que ne c'est possible que euh, bi ñuy compter euh, euh, bi ñuy compter seen bopp boolewuñ ci woon yonent bi alayhi salaatu wassalaam lam ya'ud an-nabi sallallahu alayhi wa boole mooy yonent bi alayhi salaatu ko woon ci ñu doon compter wala rajul alladhi du caagante moom boole ko ci woon moom alayhi salaatu ak waa ji mujjee ñëw buñ la nee 313 la woon sans yonent bu ci bokkee muy la 314 waa ji jóge na la ñëw ak mu sonn kii yow euh, euh, gëléemam gu sonn bu ndaw muy 315 moo tax mu ne wutewul ak bële. Ah. léegi mu ne ba léegi ci sensu dajale boobu muy dajale riwaaye yi romb ni mu ne wa amma riwaayatu allati fiha wa tis'ata ashar riwaay imaam muslim bi nag nga ne loolu nag moo gën a wér ah imaam muslim mu ne la loolu laa lay loolu laa lay dajaleel nii bul bul yàkkanti xuliqal insaanu ajula dañu bind nit mu yàkkanti waaye defal ndànk mu ne wa amma riwaayatu lati kanta riwaaya version bi nga xam ne dane trois cent lañu woon mu ne lool fa yaxtamilu annahu damma ilayhim man istusghira walam yu'dhan lahu fi lqitaali yawma idin kal bara wa ibn Umar wa kadhalika anas mu ne kanta bi ne euh, trois cent dix-neuf muy riwaaya Seydina anas moo tax ñenn ñi boobu lañ nootal bi nekk bu imaam Seydina Muslim bi bokk boobu dañ ko bu am na ñoo xam ne moom lañ nootal dañu ne ñoo boobu moo gën a wér te lim boo xam ne ñun dañ doon am trois cent bidanta ak bidanta achar di trois cent dix ak lu teg moom mu ñëw leeral te loolu dafa bokk ci saxiix yi la bokk saxiix imaam Muslim am ñoom ñu ne kon loolu mooy li gën dëgër imaam alxaafis nag dane pour boole wax yi yépp mu ne kantaa riwaaye bi ne 319 loolu peut-être mbir mi ni mu demee mooy da boole ñi nga xam ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam da dalee ñoom dañu dafa gis ni dañoo tuuti moo tax jur boobu mu ne leen yéen ngeen bokk ci xeex bi mu ne comme kalbara ibn Azib comme albara ibn azib radiyallahu taala anhu moom bés boobu dañ koo yonent mi alei saatu salaam dane kii dafa tuuti du xeex ak abdullah ibn omar ak seydna anas ibn malik moo tax seydna anas comme ni nga xam ne noonu la ko imaam ahmad daal di soloowe ci sanad bu wér dañ koo laaj ne ko hal shahidta bad hal shahidta badran ndax fekk nga badar mu ne wa ay na waay nan laay def lu tax ñu laaj ko ndax fekke nga badar mu ne nan laay xoole ba ba ba badar di ma rëcc fu may ne bay wuute badar mooy pour wax leen ne fekke naa ko mais bokkuloon ci ñuy xeex ndax boobu euh, dafa tuuti woon te ñooñu yonent bi aleyhi salaatu permettre ñu xeex moo imaam ne wa ka annahu kaana xiina idin fi xidmati nnabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne dafa mel ni nag Seydina Anas dafa génnoon topp ci bokk ci caravane boobu ñi nga xam ne ñoo demoon ngir kari caravane bi ngir di liggéeyal yonent bi alayhi salaatu wassalaam comme ni nga xamante ne ni moom euh, bi mu amee dix ans yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi ñuy Madina ci la ko yaayam daal di indi Ummu Sulaym daal di koy indil yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngir mu koy liggéeyal te gis nañ sànq ci riwaa imaam Muslim bi nee na bi bas basa bi mu yónni woon Ibn Amr radiyallahu anhu jógee fële ñëw wax yonent bi alayhi salaatu salaam compte rendu que ngi euh, caravane bee ngi jege si mu ngi fa fekkoon Seydina Anas ibn Malik moom rek ak yonent bi alayhi salaatu salaam ñoo nekkoon kon euh, loolu mooy sixième wax bi imaam al kon fexe na dajale que 313 ak ñuy wax 314 ak 315 loolu amul wuute waaye am na beneen wax muy septième wax boo xam ne dane wa inda ibn jarir min xadiis ibn abbas ann ahla badrin kaanu salaasu kaanu salaasa miata wa sittata rijaal mu ne boo demee nag ci imaam ibn jarir rahmatullah alayhi ci xadiisu seydna abdullah ibn abbas dane waa badar lañu woon wa sittati rijaal ak trois cent góor lañu woon kon mu ne waqad bayyana dhalika ibn sa'd fa qaala innahum kaanu imaam ibn sa'd daal leeral lool ne trois cent cinq lañ woon mu ne wa ka annahu lam ya'ud fihim rasulullah lam ya'ud fihim rasulullah dafa mel ni nag moom boolewu ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon loolu ñii ñi yépp mooy wax yi nga xam ne ñoo ci am euh, kon dangay gis ni léegi lan lañuy eh, kii mooy riwaaya Euh, euh, bu imaam muslim bi mooy bi gën a dëgër cent dix lañu woon mais mooy li imaam alxaafis wax ne amaana dañ cee boole ñi nga xam ne xeexuñu woon mais bu dee ñi xeex rek day mat trois cent treize waaye boo ci boolee yonent mi alayhi salaatu salaam ak waa ji ñëwoon ñuy trois quinze kon loolu mooy lim bi incha allah loolu mooy wax yi léegi ñoom ñaata la ñu woon ndax kat société bi dafa composé entre muhaajiruun ak lansaar imaam ibn isxaaq dafa soloo ci xadis boo xam ne bu xasan la euh, imaam alxaafi al buxaari raxmatullah aleyhi moom dane kaana al muhaajiruuna nayfan ala sittiin wal ansaar nayif nayifan ala sittiin mooy muhaajiruuna wal ansaar nayif wa arba'in wa mi'atayn mu ne moom imaam alxaafiz al buxaari rahmatullah alayhi mu ne waa euh, waa lansaar mu ne muhaajiruuna yi dañu newoon mooy sittiina mooy soixante ak lu teg ansaar yi nekk ñoom deux cent quarante ak yu teg ak lu teg lim boobu nag loolu la imaam al Buxaari rahmatullah alayhi daal di solo mooy ci fiñ la wax sànq fi nga xam ne euh, ci la xadiisu Seydina al Bara la radiyallahu taala anhu wa arda kanta xadiis bu xasan bu imaam al euh, ibni Isxaaq bi boobu dane ñoom ñu ngi nekkoon mu muhaajiruuna yi euh, ñoom entre quatre-vingt-deux ak kanta waa Aws ñoom environ 61 la ñu woon waa Xasraj 170 mais seen noonu bi ñuy génn léegi xam nañ lim bi mais ñaata fas lañ yoroon ak naka lañ ñaata waruwaay lañ yoroon loolu nag la ñuy gis ci jotaay bii ñëw insha allah àggale euh, xew-xew boobu di kon yonent bi alayhi salaatu pare nañu wax na leen ngir ñu génn ngir dabi euh, li nga xam ne mooy caravane Quraysh boobu Abu Sufyan xar bu daal di jiiti léegi bu ñu gisee ci jotaay bii ñëw insha allah ñaata fas ak ñaata ñoom waruwaay lañ yoroon ñoom jullit ñi léegi ñu gis nag côté Seydina Abu Sufyan bi ñu génnee ñoom yonent bi alayhi salaatu bi mu génnee fan la yem ak Seydina Abu Sufyan est-ce ne ne ñu koy kar ak ba ko yëgee nan la doxale loolu la ñuy gis insha allah ci jataay bii di ñëw wallahu taala aalam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi